illaa an yastahimu alayhi lastahamu alayhi walaw ya'lamuuna maa fi ttahjiiri lastabaquu ilayhi walaw ya'lamuuna maa fi l-'akamati was-subhi la-atawhumaa walaw habwa muttafaqun alayhi al-istihaam al-iqtiraa' wat-tahjiir at-tabkiiru ila as-salaah kon al-imaam al-haafidu an-nawawiyu rahimahullahu taala mu indil ñu kon eh, xadis bi nga xam ne mooy xadis bu njëkk eh, ci suñu bunt bi eh, walillahi alhamdu wal minna ginnaaw ci suñu jotaay bi ñu génn ubbi woon nañu ko gisoon benn ma mbëstal xooloon ci lu gàtt siyaaq yi nga xam ne ñoo ñëw ci wàllu noddu ndax baabu fadlil adhan bunt bi day wax ci li nga xamante ne mooy ngëneelu euh, noddu waaw li am ci ngëneelu noddu taxawoon nañ ci bi tasarrufin wa ujaala ci lu gaaw euh, li nga xamante ne nii mooy Euh, siyaax yi ñetti siyaax yi nga xamante ne ñetti façon yi nga xamante ne nii mooy kàddu yu nodd yi noon la ñëwee ci sunna euh, ak ni nga xam ne noonu lañ koy defe ak kàddu yu ne ak ku nekk euh, yow la nga tànn walillahi alhamdu wal loolu nag waxoon nañ la imaam loolu taxu ko woon a jóg waaw loolu taxu ko woon a jóg mooy di leeral loolee loolu nekkul woon sujet waaye li ko taxoon a jóg dëgg-dëgg mooy li nga xamante ne nii mooy fii wax rek li nga xam ne mooy ngëneel waaw ngëneel yi nga xamante ne nii ñoom ñoo nekk ci euh, nodd waaye wane naka lañ doon nodde dañ koo dige woon rek waaye waruñ ko woon a def sax <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> xam nga ba ñuy tëj buntu bële eh, baabu fadlil wudu lañ ne woon dinañ ñëw ci siyaax yi bu ñëwee ci azan loolu de moo taxoon <laughs> comme que lees xasoon a wax la moom ah bu yaboon rek eh, yaa la ladina amanu lima taquluna ma la tafaluna daal di ñëw ngir loolee ban ñoo dal ñu ne kon nañu ko def benn yoon rek <laughs> comme que yéen ñi gëm yàlla lu tax ngeen di wax loo xamante ne nii ba kaa jëf jotee jotee ba ba kaa jëf jotee jëfewu ngeen la nga xamante ne nii eh, moom ngeen waxoon ah. kon nag mu ngi noonee kon nag ñu ñëw nag kay ci xadiis yi lii mooy eh, xadiis bu njëkk waaw mooy xadiis bu njëkk bu ci indi foog naa liñ fàtte woon a wax mooy ñaata xadiis la fi imam indi bi ñuy def te loolaa général ci loolu lañ ko doon def dañu naan xadis mille trente trois la ko tàmbalee jeexale ko mille quarante ah trente trois quarante inclus vay konteel trente trois trente quatre trente cinq trente six trente sept trente huit trente neuf quarante huit xadis kon ñu jël bu njëkk non quarante et un wax ma ne quarante quarante et un neuf xadis la mille quarante et un kon mu tàmbalee ko xadis Mawlana Abu Hurayra muy mille trente trois mu ne an abi hurayrata mu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu anhu anna rasulallahi kenn dawal yàlla li kat sallallahu alayhi wasallam qaala nee na law mu cey bu xamoon annaasu nit ñi maa fi nidaa i ngëneel yiiw leer yi nekk ci noddu wasfafil awwali ak sàppe bu njëkk ñaari information la ngëneel yi nekk ci nodd waaye ngëneel yi nekk ci bu ñu sàppee ci jàkka ji wala ji jiite kay kay gën a sàppe ba gën a jege imaam bi mooy as-saful awwal summa lam yajidu tey bu ñu ko xamoon ngëneel yi nekk ci ñaari mbir yi summa te ñoom ginnaaw bi lam yajidu tuubewuñu dajno illa an yastahimu alayhi lu dul ne waaye ngëneel lii kenn du ko bàyyee diw kenn du ko bàyyee ki ci des waaw bu ñu ko xamoon dëgg-dëgg nii la doon demee mooy tuubewuñ an yastahimu lu dul ñu tegadoo ay bant ay sihaam yoo xam ci lañ doon bind seen tur yi buñ bëggoon def Qur'an nga xam ne dañuy eh, loo xam ne bon xat na manuñu ko manuñoo jël rek ne yow yaa yow mii lañ koy jagleel ñi ko soxla daa bari te kenn parewul ngir bàyyi ko keneen ki bu boobaa dañuy tegoo bant pilo face waaw wala yu mel noonu day bant lañuy teg ku nekk ñu bind sa tur ci bant ba waaw ca xeej ba moo tax istahama mina sihaami waaw bind ci tur léegi am koo xam ne day jóge ne waaw koo xam ne yëgul ci bokkul ci mbooloom xamul ni mu demee ñu yëngal yëpp ne ko aywa jëlal benn waaw comme rek bu manoon na demee neneen bind ay tur ci ay këyit ah jël benn pot dugal ci turu ñëpp yëngal ko woo benn gone ci bunt bi muy romb ñu ne ko bis euh, salaamaaleykum gone bi man euh, baal ñu euh, dañoo bëggoon léegi yow dugalal sa loxo ci biir pot bi nga génne benn boo génne rek ñu xam ne lool la voilà loolu la la illaa ñoom dajuñu bu boobaa bu ñu xamoon gëneel yi nekk ci ñaar yi lu dul ñu def loolee alayhi lastahamu alayhi konoon te kon dinañ def tiro tirage au sort boobu moom nañ naan tirage au sort voilà <laughs> non non non non non waaye nii lay demee waaye walaw ya'lamuna waaye cëy nit ñi bu ñu xamoon maa fi tahjiri gaaw a dem al imaam an-Nawawi ci suuf mu ne euh, al istiham d'abord mu ne al iqtira moom lañ doon wax mooy qur'a gi nga xam ne dangay euh, dañuy duñ jël rek jagleel ko kenn comme que kenn parewul ngir bàyyi ko ki ci des te kenn kese lañ ko war a jox wala ñaar te ñi ko soxla ëpp na loolu lim bi bu boobaa li ñu man mooy tirage au sort jël turu ñépp ñi ko soxla yépp bind waaw wala def bind ko ci xeej wala bind comme niñ wax léegi daal woo koo xam ne bokku ci te xàmmeewul mbir ya mu ñëw xëcc benn waaw kay <laughs> waaw moo mu ne al iqtiraa ci suuf loolu dama ko fàtte woon mu ne walaw na bu ñu xamoon maa fit tahjiir yi ci li nekk te ak tahjiir mu ne wat tahjiiru at tabkiiru wax salaa waaw mooy teel a xëy daal di dem mooy teel a dem ci julli yi waaw moom da koo joyal ndax borom xam-xam yi bon après dañ ko taxaw tuuti xam nga at-tahjir min al-hajira mooy jamono ju tàng gi nga xamante ne julli tisbaar lay gën a niru waaye ñeneen ñi dañ ne loolu mooy d'une façon générale rek at-tahjir moom lenn la mooy teel a dem rek waaw teel gi ngay teel a yooru ngir mën a dem eh, ci la nga xam ne mooy jàkka ja waaw mooy at-tabkiru ila salah mooy gaaw dem ci julli ji waaw kon nag moo mais ku mel ni ñoom al alxalil rahmatullah alayhi euh, ñoom dañ koo yen ci li ñu wax sànq mooy salaatu zuhri julli ko ci xaaji njëkk jaal waxtu bi gaaw kay waaw kon nag nga xam ne ci alxaajira la jóge mooy tàngoor gu tar woowu di am ci bëccëg gi euh, loolu te mooy jaal waxtu zuhr waaye euh, li nga xamante ne nii moom lañ ci jublu fii mooy tabkiiru ila salaat ci waxtu man di doon rek waaw teel di dem ci julli yi waaw mu ne lool bu ñu ko xamoon wa tabkiir ah walaw ya'lamuuna maa fi tahjiiri ci teel a dem ci julli cay bu ñu ko xamoon lastabaqu ilayhi konoon te kon dinañ ci njëkk di ana kan mooy njëkk a àgg ca jàkka ja Allah waaye walaw ya'lamuuna waaye cay nit ñi bu ñu xamoon maa fil atamati li nekk ci julli gee waaw dañ ko al isha mais arab yi dañ ko doon woowe isha dañ ko doon tamit al ishaawul awwal bo dañ ko doon woowee timis léegi nag bu ne woon isha noppi gars yi mën nañoo def confusion waaw kon ni ko imaam an-Nawawi di leeral ci al-Minhaj kenn nit ñi mën nañoo jàpp ne timis lay wax yeneen saa saa wax kàddu goo xamante ne nii moom isha kese lañ ko doon woowee mooy al-atama waaw mu ne maa fil atamati cay buñ xamoon li nekk ci jullit gée wa subhi ak jullit suba ca jàkka ja la ataw xaa konoon te kon dinañ dikkal ñaar yii la wala xab waa même bu dee dañuy dargu sax waaw di raam ak di raam mooy di ci ñëw en rampant bi di raam raam waaw wala di def nii sa biir bi di doxeeg sa biir bi di raam ak sa biir bi wala sa oom yi ba àgg di ko def waaw bu xamoon li ne <laughs> waaye dañ koo def parce que dañ koo xamut waay <laughs> waaw loolu kese la <laughs> kon la ca suuf waxoon nañ ko kon laaj bu njëkk mooy léegi xadiis bi mu ne muttafaqun alayhi al imaamu al Buxaari ka imaam Muslim rahmatullah alayhima ñoo ko bokk solo léegi laaj bu njëkk bi mooy est ce que ñoom solo ñu ne déedéet imaamu Maalik jiitu na solo ko kitaabu salaa baabu maa jaa fi nidaa'i lis-salaa indi woon na ko foofu moom al imaamu Maalik euh, hijrati rahmatullahi alayhi hmm? kon mu ngi noonee ah. léegi naka noonu al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullah alayhi solo naka noonu al imaamu an Maajah al-Qazwiini rahmatullahi alayhi al imaamu al-Buxaari mu ngi ko indi bon indi ko benn bërëb te mais li ñuy jël bi euh, am na fa baabul fi génnee <laughs> waaw buntu bay wax ci tegoo bant yi nga xam du tirage au sort yi nga xam ne moom dafa jafee départage nit ñi pour nga ne bon manoo leen ko manoo ñëw tànn kenn bàyyi ki ci des voilà ay indi na ko fi nga xamante ne nii mooy euh, kitaabul adhan baabul istihami fil adhan mu ne haddath léegi nañ jël bi ñu mujjee wax ni kitaabul adhan te mooy bi njëkk haddathana abdullah ibn yusuf mu nekk ñu nettal mooy suñu sëriñ abdullah ibn yusuf te Abdallah ibn Yusuf at-Tinnisi Abu Muhammad al-Qala'i ad-Dimashqi al-asl waaye al-Misri rahmatullahi alayhi qaala axbarana Malik mu ne ki ñu xabaare mooy Malik di Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ah imaamu daaril hijrati imaamu ngiru Maliki Abu Abdillah wax nañ la solo na ko rahmatullahi alayhi an Sumayy mawla Abi Bakr mu jële ko ci Sumayy gis nañ ko fan yële al-Qurashi nekkoon mm, mawla Abu euh, Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham mbokki abu euh, bon grand frère Abu Jahl ibn al-Harith ibn Hisham ñi ñooy sëtoon la ñoon ah ah muy Abu Abdillah al-Madani rahmatullah alayhi moom Sumay euh, an Abi Salih moo ko jëlee ci Abu Salih Zakwan Abu Salih as-Samman az-Zayyat borom import export rahmatullah alayhi an Abi Hurayrata anna rasulallah radiyallahu ta'ala anhu ad-Dawsi hafizu sahabati radiyallahu anhum anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i wa safi al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi lastahamu walaw ya'lamuna ma fi at-tahjiri lastabaqu ilayhi walaw ya'lamuna ma fi al-'atamati was-subhi la tawhuma walaw habwa kon nii la ko indee kanta al imam Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj moom rahmatullah alayhi indi na ko ci eh, eh, kitaabu salaa baabu taswiyati sufuf wa iqamatiha wa fadl al-awwal fal-awwal minha hmm? dafa indi foofu eh, hadis 437 ak 439 waaye indi ma ko ci kitaabul masaajid non boobu non foofu kese la ko indi boobu kese kese la ko indi okay Euh, euh, euh, léegi bon léegi daa am yenn partie yoo xam ne indi na ko feneen mais loolu taxu ñu jóg kon al imaamu Abul Husayn Muslim rahmatullahi alayhi mu ne kit mu ne kitaabu salaa baabu taswiyati sufuuf wa iqaamatihaa wa fadli al awwal fal awwal minhaa mu ne haddathanaa Yahyaa ibn Yahyaa mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Yahyaa ibn Yahyaa di Yahyaa ibn Yahyaa ibn Bakr ibn Abdirrahmaan ibn Yahyaa ibn Hammaad at-Tamiimi alhandaliyu mawlaahum rahmatullahi alayhi abu zakariya rayhaanatu nisaabu rahmatullahi alayhi qaala mu ne qara'tu ala malik da ngay gis ne madaaru hadis mooy malik ibn anas ci moom la jóge muy imaamu daaril hijrati mu ne liir naa ndax waxoon nañ la moom nii daa bokk ci ñi nga xam ne bu imaam malik toogoon moom mooy jàng hadis yi bokk na ci ñu doon jàng hadis la imaam malik doonu doon jàng hadis yi ci kanamu taalibe yi mu ne qara'tu jàng naa ala Malik muy Ard ci Malik ibn Anas mi ngi sànq al-Asbahi rahimahullah an Sumayy mawla Abi Bakr gis nañ ko saan Abi Salih as-Samman rahmatullah alal jami' gis nañ ko saan Abi Hurayrata radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i was-safi al-awwali thumma lam yajidu illa yastahimu alayhi lastahamu wa law ya'lamuna ma fi at-tahjiri lastabaqu ilayhi wa law ya'lamuna ma fi al-'atamati was-subhi la atawhuma wa law habwa nii la ko al imaamu daal di indee léegi ginnaaw taxriij bi ana lan mooy lëkkaaleema bunt bi dañ naan lëkkaaleem leer na yonente bi alayhi salaatu wa salaam bunt bi nga xam ne imaam an-Nawawi rahimahullah da koo samp li diñu ci wan gëneelu noddu yonent bi alayhi salaam tàmbalee wax ji noddu na cëy bu nit ñi law ya'lamu naas bu doon ne nit ñi xam nañ maa fi nidaa yi ci ngëneel hmm, mérite vertu yi nga xam ne ñoom ñoo nekk hmm, ci li nga xam ne mooy nodd ak wa safil awwal waaw li ñuy soxal mooy li njëkk a tudd an nidaa summa lam yajidu te dajuñu bu boobaa ku nekk ne maa koy jël oh non waay waay yow non yow waay yow waaw <laughs> mooy ngir départager leen trouver wuñ liwlil illa an yastahimu alayhi lu dul ne bu nodd jotee ku ne ah, non non fekk tamit mooy il faut mu am leen mooy mu fekk ay nit ñoo xamante ne nii ñoom ñoom ñëpp a a nodd loolu mooy mbir mi mais bu dee ne eh, eh, ñii xëccoo kenn manu ci noddu kenn kefee man loolu xëccoo amu fa dañ naan leen sawaay yéen de toute façon loolu yomb na loolu lu leen départage dafay nekk dañ naan non ki man mooy def ki ñi ñi manul ngeen toog voilà mais mooy <laughs> waaw amul dara loo xam ne moom la ñuy jël ne kii moo tax kii wa war a nodd ci kaw keneen loolu amul waaw kon ñu xam waxtu yi xam noddu xam neex baat mën a ci yooyu yëpp ñu man a ko yooyu yëpp ñu man a noddu wala même burul neex baat bi sax gaa yi ma ne <laughs> waaye yow da naan gaa yi ñëpp ñi ko man ñëpp dañu naan ma ne bu noddu jotee ñu nar a dem ñu ñëpp a waaw uti micro bi bu dee ña yor micro wala uti ca minaare ba bu dee ca ñuy yéeg minaare ñu ne waaye yéen lii daal ah déedéet damay noddu gaa yi ah déedéet noddu fan man mii may noddu keneen ah may ay waay man nii maay noddu nag <laughs> waaw mu ne gis nga bu ngeen xamoon dëgg dëgg nag li ci noddu noonu ngeen doon def <laughs> waaw <laughs> waaw léegi nag comme que noonu lay demee illa an yastahimu alayhi léegi nag bu boobaa mooy comme comme que xam nañ ne kenn parewul ngir bàyyi ko keneen ndax laa isaara fil qurab règle boobu fii la ko yeneen eh, saxaaba yi eh, eh, boroom xam-xam yi jëlee rahmatullah alayhi amul ëppalaate ci li lay jegeel yàlla lépp luy jege yaate yàlla amul nga toog naan bon sama non a diw dem voilà moo tax as-safful awwal sappe bu njëkk bi am na ñoo xam ne waxoon naa leen ko ca siira ba ñoom dañuy def lu rafet dañuy teel a ñëw ci jàkka ji waaw ñoom ak tahjir dinañ ko def mais dañuy ñëw au lieu ñu profité xool ca sappe bu njëkk ba ñu ne fa ñu xool fa poto ba nooy fa poto ba nekk waaw benn poto boo xamante ne pour le confort de son ndigg dina ko ci teg waa léegi yow bu dee da nga am problème mu ndigg mais fexeel ut benn chaise boo xam ne toogukaay boo xam da nga koy indaale wala façon tapis yi nga xam ne léegi da nga ciy mën a wéeru nga ut loolu na la ko jaral investissement la nga wéer ci sa ndigg waaye ci première sappe bi mais bu dem ca gannaaw fa poto ba nekke nga wéer ko foofu julli ñaari ba ka wéer ko foofu ku ñëw di ñiit rek di dem ci kanam ku ñëw sax na rek kii na la nga ne ko demal demal demal demal ay kooku mooy day wane que kii dese naa xam dëgg-dëgg quoi bu xamoon même bu nee ne saa sama ndigg li fekk fële bu ma fa toogee amul fenn fu ma wéeru mais ñu ne la yow yaa njëkk a mooy sàpp bu njëkk bi am na foo xam ne wéer dina dina laal benn miir xanaa nga julli foofu après nga wéeru ci miir bi même bu dee da xaw wetu après loolu la nga def ko wala bu la jarul lool nga investir li wax léegi ñëw tap yooyu nga xamante ne léegi bari na la ko jaral ñim la jaree la nga bëgg benn euh, ay goraas. yow bëgg a jënd investir jënd lu cher waaw bëgg yenn ay matériel ay benn chemise bu rafet ay Timberland ay nangam nga jënd ci def ki lu cher ma ne boobu jarul loolu moo ko gën a moo gën a yomb yi ma fi wax yépp nga dem jënd ko mu jaral la ko nga investir ci waaw il faut ñuy investir ci al suñu mbiru alaaxira suñu mburu suñu borom waaw mais ñëw toog ca gannaaw ginnaaw bi nga defee lu rafet li nga njëkk def mooy téere ñëw kon nag waaw yonent bay sa sam bi ñu xamal ne cay bu ñu xamoon yooyu de konoon te kon surtout noddu gi yoon moom di ngeen tegoo ay bant waaw waaw kon noon ngeen di def waaw kon ñu tegandoo aywa waaw te kenn parawul ne diw ah naa ko bàyyeeg diw barka la isaara fil quraba amul lu lëfalante ci doy nañ ko bàyyeeg diw ah ci yu baax yi <laughs> kon nag loolu la kon na ngeen di tegoo ay bant waaw waaw bind sihaab xam nga ci sihaab yi la jóg comme li ñu la waxoon sànq bind sa tur kii bind turam kii bind tur kii bind tur après euh, ñu teg ko woo xam ne kenn du xam lan la kenn ñëw rek ñu ne ko jëlal benn mu jël waaw aywa <laughs> am na tamit lastahabu am na ñeneen ñu ko tekkee leneen <laughs> waaw <laughs> mais don lastahabu dooy de mooy dañuy bi sihaami la wax comme ni ko imaam al-Hafiz ibn Hajar waxee mu ne wa za'ama ba'duhum anna al-muraada bil istihab huna at-talaami bi sihab waaw <laughs> wa annahu axraja maxraja al-mubaalagha wastanasa bi hadiisin bi hadiisin lafz la la tujaadilu alayhi bis-suyuuf <laughs> waaw am for xam-xam yi ko ne non la taxamu lu ngeen tegante ay ay bind seen tur ci xeej yi ak yooyu ak li di Qur'an wala ci kiya ah di def puraloson non mooy bu ngeen ko xamoon jaral na leen même xeex sax waaw xeex ne may nodd kaay saay ne may nodd saay ne may nodd keneen ne may nodd ngeen waa yow kurpeñ yi tëb waaw <laughs> eh, bii gën a garaaw xaw kurpeñ laa kurpeñ yi moo gën a woyof la saxamu bi mooy comme le tara amaw di ngeen sànnante sax xeex yi ngeen di yor waaw di ngeen xaa waa yow di ngeen xare foofu ngir ku nekk ne maa koy jël waaw waaw mu ne kooku fi mu tegtaloo da ne waaye loolu en fait mooy bon loolu nag bu la ko waxee du la wax ngeen ñëw jël ay xeej di rayante noonu non dalaa bëgg wax rek moo rax mu ne ndax li annahu wa wu axraja euh, euh, maxrajal mubaalaga wala muxraja maxrajal mubaalaga mooy dafa ngir jéggi dayo ci wan importance bi mu am ni yàq nekk kon ñun bu ñu xamoon loolu noonu lañ doon def bu ko jaree sax ñu sànnante ay lance ay xeej <laughs> ngir euh, kii noddu mu ne kooku fi mu teg ba pare mu së mu mu mu mu daal di euh, kii wéttalu ko ci waxam ji ci hadis bi nga xam ne foofu da nekk bu boobaa konoon te kon di ngeen euh, euh, ci nodd kan moo koy def di ngeen ci xeere xeex ak seen jaas yi waaw mu ne waaye nag imaamul yi moom ni mu ko comprendre mooy tege al Qur'an tege au au sort loolu mooy li nga xamante ne mooy li gina Euh, mooy li gën a jub ci wax yi parce que euh, imaamul Bukhari en fait bunt bi da ko bind baabul istiham fil adhan wa yuzkaru anna aqwaman ikhtalafu fil adhan fa aqra'a baynahum Sa'd voilà noonu la tudde buntu bi xam nga sànq bi ñu wax dañ ne la baabul istiham fil adhan mais ni mu tudde buntu bi gën a gudd lool dafa def ci kitaabul adhan mu ne baabul istihami buntu léegi istiham bi bu yemoon foofu. mooy waaj a sànnante xeej ak xeex ya da ciy dugg waa ji jàppe lool ne lool nag ngir wane dayooy eh, nodd la mu ne waaye bii nag Qur'an la ci jub mu ne wa yuzkaru dinañu ñu ngi tudd annal aqwaman daf ay nit ñoo xam ne ñoom xamoon nañ lii waaw ñoom yonent bi alayhi salaam lii muy wax waaw ñooñu moom laa ma sa dégg ñii muy wax nii laa ma sa dégg ci nit ñu xëccoo ci nodd waaw ñoo xam ne xëccoo nañ ci te fadl tax te tamit xëccoo du xëccoo àddina waaw du xëccoo prestige boobu nga xam ne waaye bu way maay noddukat bi man la ñuy dégg tey laay charmer gars yi déedéet waaw non wala waay yow payoor gi ñu gi ñuy fay noddukat bi ngeen di xeex gars yi foog ne ndekete yoo mbiri diine ndekete yoo avantage ya nekk ci place noddukat ka ko doon avantage ya ngay am loolu yëpp taxul waaw léegi mu ne dégg nañ mu ne euh, dañuy tudd ne san euh, dafa am ay nit yoo xam ne dañoo wute woon ci nodd ku nekk ne may nodd fa aqra baynahum Saadu Seydina Saad ibn Abi Waqqaas radiyallahu taala anhu daal di jël ay bant euh, daal di def tirage au sort diggante ñooñee jël bind seen tur comme ko ku nekk bëggu koo bàyyi sa bopp ñu wute ji te moo jiite woon mu daal di jamonoy Seydina Omar la woon radiyallahu anhuma mu daal di jiite euh, def leen loolu que génn turam génn kooku lañ jax mu daal di génn loolu euh, ki nga xam ne moo ko solo loolu mu naan wa yuzkaru mooy Sa'id ibn Mansur comme ni ko ne loolu axrajahu Sa'id ibn Mansur wal Bayhaqi min tariqi Abi Ubayd kilahuma an Hushaym an Abdillah ibn Shubruma voilà ñu ne lool euh, Sa'id ibn Mansur moo ko solo ak imaam al Bayhaqi ci yoonu Abi Ubayd kilahuma mu ne ñoom ñaar ñëpp di al euh, Sa'id ibn Mansur ak bale al Bayhaqi rahmatullahi alayhi ma ci yoonu Hushaym mu jël ko Abdillah ibn Shubruma mu ne tashaaha an-naasu fil adhaan bil Qaadisiyya faxtasamu ilaa Sa'd ibn Abi Waqqaas fa aqra'a baynahum noonu la ñëwee mu ne nit ñi dañoo xëccoo waaw daa am nit yoo xam ne dañu xëccoo ci noddu kan mooy noddu gaa yi xëccoo <laughs> fële ci Qaadisiya waaw dëkk boobu ba nga xamante ne bon nit ñi dañoo wutee kan moo ko tudde Qaadisiya bon Qaadisiya euh, boobu gaa yi ne benn waay la am ñu ne non benn waay bu tudd Qaadis la moom moo fa wàccoon ñu koy tudde Qaadisiya waaw loolu benn benn bërëb la bu nekk Irak quoi voilà léegi am ñu ne non non non non non Seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam Ah, euh, moom moo tax ñu tudde ko foofu waaw waaw moom dañ ko sellal ca bërëb boobee hmm, moo tax mu mujj nekk bërëb boo xam ne euh, aji kaay ñii aji jóge Irak dañ fa doon daj dal foofee eh, te euh, foofu xaadisee nag xare bu tar moo fa amoon l'an quinze diggante Perse yi nga xam ne ñoo jiite woon côté yooyu yëpp ak jullit ñi te ki leen jiite woon taawe mooy Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas ci xilaafa Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu moo ne woon amiru nit ñi léegi nag foofu la woon waaw gaa yi nag daal di xëccoo eh, ku nekk parce que nee noddukat bi moo génnaat dina ko wax léegi bi nga xamante ne nii loolu am na parce que bon euh, dëgg la Seydina kii. Euh, hadis bii nii mooy biñ la wax ñoom imaam Sa'id ibn Mansur ak euh, imaam al-Bayhaqi am na Abdallah ibn ma fekkewul ñooñu moo tax mu ne wa dog la mu ne <laughs> waaye daal na koy jokkale Sayf ibn Umar fil Futuh Sayf moom Sayf moom da waaru Sayf moom <laughs> Sayf Sayf ibn Umar daal dina koy jokkale voilà Sayf moom <laughs> moom mu ne moom moo ko jokkale quoi <laughs> ci al-Futuh <laughs> naka noonu mu ne tabari ci yoonu euh, jaar ci Sayf waaye loolu euh, mu dem ci Shaqiq Abdallah ibn Shaqiq ci moom la muy Abu Wa'il euh, Ah, shaqiq bokk shaqiq ibn salama ah, eh, kon eh, abdallah muy shaqiq ibn salama abu wa'il ah, rahimahullah mu ne iftatahna al-qadisiyya sadra an-nahar fataraja'na wa qad usiba al-mu'adhdhin voilà dañu ubbi qadisiyya léegi nag bi nga xam ne ci la dellu après ñu daal di fekk ñu suñu noddukat bi ñu faat ko léegi nag gaa yi nag bi kii nag léegi nag mu ne fa xurijatil qur'a li rajulin minhum fa azan léegi nag bi nga xam ne ci lañ ñëw wax ko Seydina Saad ku nekk ne é eh, non ngëneel gi moom ñoo koy def waaw parce que ñooñu ñoom dañ koo xamoon <laughs> koy nodd waaw ku nekk ne maay nodd léegi ñu génne Seydina Saad daal di leen départager noonu wallahu taala alam kon lii day wane ngëneel li nga xam ne quand même moo nekk ci noddu quand même waaye euh, lii nii euh, daa nekk lu rëy rëy rëy rëy loo xamante ne moo tax ñii doon ko xëccoo ndax xam lii yonent bay saa salaam wax léegi nag yonent bay saa salaam xam-xam yi muy wax te bari na ci yi muy wax yu mel nii kenn na ko defut waaw kenn mooy bu ngeen xamoon waaw law taala law taalamuna ma alam bu ngeen xamoon li ma xam waaw waaw di ngeen reetaan lu néew tey jooy lu bari lu tax defuñu ko parce que dañ koo xamut <laughs> jeex nag jarul jarul bay yow jarul wax ju bari <laughs> woote maqaamaat yi yëpp ku nekk man nga ko waaye yii daal la ñuy xamee yoneen saa ne ndax bu ngeen xamoon nii ngeen di defale kon nag bañ ko deful mooy day wane ne xamuñu ko képp mu jeex tàkk <laughs> waaw kon nag loolu dafa am solo quoi waaw allahu akbar <laughs> ila imaamu Nawawi mu ne law annahum maanaahu annahum law alimu fadilatal adhaani ah wa qadriha wa azimi jazaihi thumma lam yajidu tariqan yaxsuluunahu bihi li dayqil li diiqil waqti an adhaanin ba'da adhaan aw li kawnihi laa yu'adhinu lil masjidi illaa waahid laqtara'u fi tahsiilihi waaw mu ne gis nga lii li muy tekki mooy sëy buñ xamoon gënee li nekk ci nodd ak dayoom ak màggaayu payooram te dajuñu wenn yoon wuñ ciy dajee lu dul ndax xatu waxtu wi bi nodd beneen nodd wala book mu nekk loo xamante ne parce que jàkka ji fokk ñu am benn noddukat minimum parce que loolu euh, que ne benn noddukat nag dañ koy dañ ci euh, jàng xadis bi que ne ni loolu lay wala ne jàkka bu nekk benn noddukat loolu daraa ci leerul parce que yoneen saa salaam Seydina Anas ibn Malik nee na amoon na ñaari noddukat Seydina Bilal te loolu leer na ak Seydina euh, Amr ibn Ummi Maktum wala abdallah ibn amr ibn kon loolu moom mënoo ko ci jële voilà kon boobaa nii lañuy ñuy def waaw dañ koy xëccoo waaw tegante bant kenn du bàyyi jël la isaara fil qurab waaye naka noonu li wax ci nodd gi la wax ci as-saful awwal waaye it buñ xamoon ci teel a dem jàkka waaw toog rek ah non sawaay eh. yi ñun daal nañ xaar quoi kon da ngay dem toog bon imaam bi du teel a ñëw quoi lu tax muy teel a ñëw te waxtu wi jotagul du xam nga waxtu wi mais même boo xam ne teel a dem ngëneel yi ci nekk léegi nga jënd ko nag seetaan la parce que sa télé bii nga toog wala entre amis di waxtaan waxtaan woo xamante ne nii boo mayul bàkkaar ngeen ciy jële ndax yéen a ngi tudd nit yoo xam ne lu baaxul la wala di jëw tudd gu ñaaw ak yu mel noonu léegi yow nga dem ci jàkka ja te boo dee dee dem ngëneel loolu ba pare nga nekk fa amaale yéeneel fas yéene da bu ma demee dama ma fay nekk noonu euh, damay nekk ci euh, li nga xam ne mooy intikaaf nga yéene loolu nekk fa di jaamu yàlla di sikkar bi alquran di jàng alquran yow ngëneel yooyu man nga nekk fu gën lool nga jënde ko lan hmm? bàyyi nag tout le temps ngay tardé bàyyi ci gi mooy ñi ñëwaa ah, waaw bàyyi ba dégg naan man daal ma déggee comme ko sorowul bu imaam bi commencé noddukat bi commencé euh, allahu akbar dañuy xam rek mëgaal bi jóg waaw walla iyaazu billaah léegi nga raté loolu sa àddina bi yëpp nga bëgg li yonent saa salaam ne yéen bu ngeen xamoon li ma xamoon bu ngeen xamoon li nekk euh, ci an-nidaa wa safil awwal te trouvé woon loolul ne saful awwal na ngeen di ñëw waaw ku nekk ngeen ñëwandoo bur <laughs> waaw ñu ubbi jàkka ji ku nekk kii gaa yi ay manu ngeen fii ki ñu ne ah déet kon nag bu boobaa comme que ñun ñépp fi ñëwandoo dañuy tegoo bant ñaata bë ñaata ñaata place la ci kanam ñu ne ah vingt personnes a fa mën a nekk yi ñaata la trente kenn bëggul bàyyi ko sa morom ñu tegoo bant ana kan la ñuy tirage au sort mbam mat vingt ñu ne yéenay dem ci kanam ñi ci des désolé ngeen dem ci gannaaw waaw kon nag mu ngi noonu naka noon al atama bu ñu xamoon tamit li nga xam ne moo nekk ci euh, euh, euh, gëneelu ju liggéey ak as-subh ndax ñaari waxtu la yoo xam ne jamonoy relâchement la waaw <laughs> waaw jamonoy relâchement la nit ki day fekk liggéey na nee na ba tas géey waaye yow nangam nii nga xam ne sàngu tëdd day reer ba pare nàngam rek lañ war a mën a def suba gi nag moom fekk coono yaa wàcc na bu baax yaa ngay nelaw fa nelaw yooyu gën a neexe boo maywul waaw waaw malaan mi mel ni ba ñu la gën a malaan mi gën a gudd nu ñii na nugg mu ne cey bu ñu xamoon li ci ngëneew lëm ñaari waxtu yooyee dinañ ko dikkal ci jàkka ji di gaaw waaw même bu dee dañuy dañuy raam sax di dox ak seen biir yi di ndargu di ba ci jàkka ji dinañ ko def waaw waaye nag mm, li bala defuñu ko mooy wane dañ koo xamul <laughs> waaw kon loolu la quoi mooy dañu ko xamul te tamit dañ ci jànge ne Isha dañ koy woowe atama waaw waaw waaw <laughs> xam nga euh, am na bu yone saa sam da ndax naan bu leen araab yi daal di noot ci seen euh, li ngeen tuddee seen julli jo mooy Isha di ko tuddee atama waaye loolu c'était pour loolu ñu bañoon boobu dañ quoi ñu fexe ba kàddu Isha léegi ba loolu saxee yore saa salaam moo tax imaamu Nawawi mu ne wa fi hada al hadith tasmiyatul atama hadith bi dañ ciy jàng ne tudde li nga xam ne mooy isha ah mooy gée atama loolu lu ñu yoonal la mu ne waqad sabata nahyu anhu waaye nag eh, saxoon na yore saa salaam doon ko tere wa jawaabu eh, min wajhay mu ne ni ñuy tontoon ak loolu mooy ñaari wàll la ahaduhuma benn anna hadhihi tasmiya ne woote gi. bayaanum lil jawaaz lii yeneen saa woote bu fii day c'est pour wane ne léeg-léeg ko tere woon mais loo xam ne tere xaram la waaw possible la mën na nekk ah, eh, wa anna zaalika nahyu laysa lit tahriim te tere tere nekkul woon ngir xaraamal yi nag day wane ne lu mën a nekk na wallahu taala aalam kon al imaam taala mu tekki beneen xadis muy xadis 1034 mu ne wa an Muaawiyata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu almu'azzinuuna atwalu nnaasi a'naaqan yawmal qiyaamah rawaahu muslim rahimahullahu ta'ala kon al imaam al xaafiz mu andil ñu beneen muy beneen xadis buy wax ba léegi ci ngëneelu noddu muy xadis numéro mille trente quatre mu ne waan Muawiyata mu ngi jële saxaaba boo xamante ni hmm? ah, mooy Seydina Muawiya Ah, Muawiya yi nag dañu bari woon de mais mooy ki ci gën a siiw rek saxaaba yi bu ñu nee Muawiya ki ci gën a siiw ibn Abi Sufyan Saxr ibn Harb ibn Umayya ibn Abdi Shams ibn Abdi Manaf ah, di goroy eh, yonent bi alayhi salatu wassalam ah, nijaayu way ngëm yàlla yi radiyallahu taala anhu wa ardaahu annahu qaala neena sami'tu man di dégg naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan al mu'azzinuuna gis nga noddukat yi atwalu naas yi ñoo gën a njool nit ñi anaaxan ay loos gën a guddule loos nit ñi ñépp yawmal qiyaama ci bésub taxawaay ba muy bés pénc mu ne xadiis bi rawaawu solo na ko muslimun abu di muslim abul husayn rahmatullah alayhi léegi laaj bu njëkk bi mooy est ce que moom donga ko solo ñu ne la déedéet xadiis bii de sëriñam di al imaamu Ahmad ak al imaamu Ibnu Maaja al Qazwiini rahmatullahi alayhi moom hmm, daal dina koy solo ok léegi al imaamu Muslim la wax kon al imaamu Muslim mu ngi gën kitaabu salaa baabu fadli al-azaan wa harabi shaytaani inda samaa'ihi <laughs> wa harabu wa harabu shaytaani inda samaa'ihi buntu bi suraax yi def. ngëneelu nodd ak daw gi nga xam ne moom lay fiddi ki nga xam ne mooy shaytaane di iblis mu yàqu mi te yées inda shab samaa'ihi bu déggee nodd mu ne hadathana muhammad ibn abdillah ibn numayr mais nag ki ñu nettali mooy suñu sëriñ di muhammad ibn abdillah ibn numayr al-hamadani abu abdirrahman al-kufi al-hafiz rahmatullah alayhi abu abdirrahman rahmatullah alayhi qala mu ne hadathana nettali nañu abdatu di abda ibn sulayman al-kilabi ñii ne al-Aamidi Abu Muhammad al-Kuufi rahmatullahi alayhi qaala mu ne moom mu an an Talha ibn an Talha ibn Yahya mu jële ci an Talha ibn Yahya ibn Talha ibn Ubaydillah Abu Hanifa al-Qurashi at-Taymi al-Madani al-Kuufi Abu Ishaq hmm? ak ki di frère Ishaq ibn Yahya ibn Talha mooy mbokk ñoom Seydina Anas yooyu la hmm? eh, kon loolu lu am am solo la Ah. Euh, non bokkul ak kooku bokkul ak ñoom kii Taymi la non non Taymi la Qurashi Taymi alors que ñële ñoom ci waa ahlul Madina bokkul ak euh, Talha euh, kii Abdallah ibn Talha laa ko doon jaawale Abi Talha <laughs> mooy frère surtout Abu Talha Abdallah moomu ñu jom muy Seydina Anas yóbbu la ñu ne saa du moom. Talha ibn Yahya ibn Talha ibn Ubaydillah Abu Hanifa al-Qurashi rahmatullahi alayhi léegi moom mii nag mu ne eh, eh, ku dëggu la waaye ku doon juum la saduqun yuxti la borom Taqrib at-Tahdhib wax mu ne an ammi Talha ci eh, bàyyite xam muy Isa ibn Talha voilà mooy frère u baayam ndax Talha ibn Yahya ibn Talha Yahya dafa am frère boo xam ne Isa ibn Talha la tudd léegi nag moom ci moom la ko jële muy bàyyi taxam muy fereeru bàyyi muy Isa ibn Talha ibn Ubaydillah ibn Usman ibn Amr ibn Ka'b ah, ibn Sa'd ibn Taym ibn Murrah gis nga Taymi la ñoom ci waa Banu Taym lañ bokk Abu Muhammad rahmatullahi alayhi léegi moom mu ne qaala mu ne moom mi Isa ibn Talha moo ne kuntu inda Muawiya gis nga hadis bi ci lii la jóge mu ne man dama ne woon fa Muawiya ibn Abi Sufyan gis nga leeral na fii muy Muawiya ibn Abi Sufyan Saxr ibn Harb ibn Umayya ibn Abdi Shams ibn Abdi Manaaf Abu Abdirrahmaan al-Qurashi al-Umawi al-Khalifa yaayam moo doon euh, ndaw su siiw soo Hind bint Utba Shaykh euh, Quraysh ibn Rabi'a radiyallahu ta'ala an Muawiya wa an abiihi fa jaa'ahu al-mu'adhdhin nee na ba fa newee euh, nekk fa jotaayam noddukat bi dikkal ko yad'uhu ila as-salaat di ko woo julli waaw da nga xam ne loolu dafa doon am yonent saa salaam ci boppam dañ doon nodd waaye Seydina Bilaal bu taxawal jotee leneen lay ñëw daal di koy daal di yëglu waaw loolu da tamit da doon am loolu sunna la waaw ñu foog ne rek waaw nodd gi imaam bi voilà parce que doon nodd xaar tuuti voilà léegi bu gisee nit ñi dajaloo nañ mu ñëw yëglu yonent bi sallallahu alayhi wasallam surtout fajar yi léegi nee na noddukat bi daal di ñëw daal di di ko woo ngir julli ji fa qaala Muawiyatu sayyidina Muawiya rasulallahi wax fa booba ne man di dégg naa ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla julli ci wal te muccal ko yaqulu mu naan al gis nga noddukat yi ah, atwalu naasi ñu gina gudd gina njolle ci nit ñi anaaxan ay loos yawmal qiyaamati bisub taxawaay ba voilà hmm? waaw kon nag mu ngi noonee Eh, eh, loolu am am solo la kon hadis bi lii ci contexte bii leen doon mooy kon Seydina Muawiya noddukat bi moo ñëwoon doon ko woo ngir mu ñëw ci julli ji rek mu daldi eh, jàngale lii kon lii mooy nii la ko imaam Muslim indi léegi mu des lan mooy lëkkaaleem ak bunt bi dañ naa la lëkkaaleem leer na yonent balay saar saam xamal ñu ngëneel goo xamante ne noddukat yi moom la jam yawmal qiyaam mu ne ñoom ñoo gën a gudd loos ci nit ñi yawmal léegi nag mu des budduloos gaa budduloos boobu lu muy tekki hmm? ñoom ñoo gudd gina budduloos yawmal qiyaam lu muy tekki al imaam an-Nawawi rahimahullah lu ngëneel la mu ne loolu nag <laughs> eh, eh, mu ne waxtalafa as-salaf wal xalaf fi maana mu ne way dawlu yi yu sell yi yu baax yi boroom xam-xam yu njëkk ak yu mujj yi rahmatullah ñoom wuute nañ ci eh, maanaawu Euh, atwalu naasi a'naaqan loolu yoneen saa sallam wax ne noddukat yi ñoo gën a gudd loos yawmal qiyaam ne lu mu ci jublu mu ne fa qiila am na ci ñoom ñu ne maanaahu aktharu naasi tashawwufan ila rahmatillahi ta'ala li anna al-mutashawwif yutilu 'unuqahu ila ma yatatalla'u ilayhi waaw fa maanaahu kasratu ma yarawnahu min as-sawaab mu ne am nañu ne mooy loolu li muy tekki mooy lan mooy ñi nga xam ne ñooy gën a xëñtu rahmatullahi gërëmooy yàlla di ko euh, di ko di ko séntu di ko euh, euh, nekk xamante ne vraiment affaire mi waaye yow di ko yëddu waaw ñu ne ndax ki nga xamante ne noonu mooy ki ki séntu dara di ko di ko yëddu di ko yëddu di ko xool di di di yuqamteku mooy di yuqamteku ñooy ña gën a mën a yelloo yuqamteku jëm ca yërmande yàlla ñoo wax ñoo ci gën a yella ñoo ci gën a ndax ki nga xam ne day yukkamte ku koog day yëkkati doqam waaw tàllal doq gi ngir xool la nga xam ngir mën a jote xool bu baax waaw yëkkati doq gi ba kii ngir xool la yi gis la muy la mu soxla mu ne maanaam mooy kasratu ndax bara li nga xam ne moom la ñuy gis yaraw nahu moom la ñuy lu bari la gis ci eh, yool bi leen borom bi tabaaraka wa taala di defal mu ne wa qaala an-Nadr ibn Shumayl mu ne beneen an-Nadr ibn Shumayl rahimahullah nee na ida aljama naasu alaraqa yawma alaraqu yawma alqiyama ida aljama naasa hmm, eh, alaraqu yawma alqiyamati taalat a'naaquhum li allaa yanaaluhum dhalika alkarab walaraq mu ne gis nga yawma alqiyama bu nit ñi eh, eh, buñ leen laxaabee bu leen bu leen bu leen bu leen ñaq wi parce que yawma alqiyama yeneen saa sa xamal nañu ko dañuy xëcc jant bi waaw qadra mil nga gis nit ñoo xamante ne nit ñi di ñaq ñii moom dañuy lap ci seen ñaq ñii seen ñaq ji day ñëw ba ci seen oom yi ñii seen seen seen yeel yi ainsi de suite ñii moom day jaar seen day ñëw ba seen gémmiñ yi ñii mu laxaab leen loolu lay wax ne bu yowmal qiyaam bu ñaq wi demee noonu nit ñi nga gis ñii mu leen di laxaat ñëw ba ci seen seen seen côté gémmiñ yi mu ne nag bu boobaa ñoom moo noddukat yi ñoom loolu leen ci fekk seen doq yi day taweeku ngir tar-tar googu mettit googu ak ñaq woowee bañ leen a laal borom bee leen koy defar mu ne wax kii la am ñu ne maanaahu annahum saada waru asa mooy ñoom ñooy sang yi rek waaw parce que kii ki nga xam ne mooy sang moo tax ñu naan ko raïs mooy ci bopp nit ñi ci nekk ci kaw voilà comme bu ëllëgee ñoom ñooy sang yi ñooy njiit yi waaw ndax wal arabu tasifu saada bi loo lonoq ndax arab yi dañuy eh, eh, melale ñi nga xam ne ñooy sang yi ci gudd loos voilà voilà kon loolu la mu ne waqiila maanaa aksaru atba'an ñoom ñooy ëpp ñu leen topp waaw ñoom yawmal qiyaamati ñoom noddukat yi parce que ñu leen di dégg parce que suñu yeneen moo ne képp koo xamante te dinañ ko gis hadis boobu moom la ci imaam an-Nawawi di teg hadis yi naa. Abdurrahman ibn muy Seydina Abu la voilà al-Khudri anhu bim naan amul dara luy dégg sa noddu euh, fa noddu baatu noddukat bi tollu du nit du jinne lu dul na yawmal qiyaam dañ koy seedeel ñu ñépp dañ koy topp bari yoo xam ne ñoo koy ngir seedeel ko yiw ga nga xam ne moom la defoon ah kon nag mu ne al imaam al qaadi Iyaad nag nee na am nañu wax ñoo xam ne niñ ko solowee i'naaqa bi kasril hamzati ay isra'an ilal janna mooy ñooy gina gaaw ñi nga xam ne ñooy dem euh, ci li nga xam ne mooy dem àjjana waaw mooy min sayril anaq mooy dox koo nga xam diggante gaaw la lool ak yemanaay voilà mu ne ñoom ñoom ñoo ciy gina ñoom mu'azzinuna yi noddukat yi yawmal qiyam ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñoom noonu lañ ciy mel voilà ñooy gaaw ñuy gën a gaaw dem fi nga xam ne mooy àjjana yi hmm? am ñeneen ñoo xam ne dañ ne bon loolu imaamu na indiwu ko waaye ku as-Sindi rahmatullah alayhi mu ngi ko indi ci xaasiya li mu def ci Ibnu Maaja rahmatullah alayhi mu ne na tamit ñu ne day wala kinaaya la an farhatihim wa sururihim wa innahum la yalhaquhum al te ni lool dañ ci liñ ci jublu mooy seenu dëkk gi ñuy dëkk ak seen kontaante gi nga xam ne moom lañuy ñuy kontaan ndax ñoom yawmal qiyaam li nga xam ne mooy gàcce du leen dab lii lépp ngir wane li nga xamante ne mooy kon gëneel gi nga xam ne moo nekk quand même ci noddu mooy gëneel li nga xam ne mooy noonu kon loolu mooy li nga xam ne mooy wax yi ci boroom xam-xam yi wax loolu lépp di wane ngëneel gi nga xam ne moom la quand euh, noddukat bi di am yawmal qiyam gudd loos googu nga xam ne mooy ñooy nekk sangu nit ñi allah waaw nga gis noddu muy loo xamante ne nii bon ñenn ñi jàpp nañ ne bon walla iyaazu billah <laughs> voilà <laughs> kii de second rôle la ah loolu moom non al muazzin wax nañ la ko bee passé daa nekk koo xam ne mu'taman dañ koy wóolu waaw te gis nga yonente bi alayhi salaam fi mu tegoon Seydina Bilal waaw radiyallahu ta'ala anhu ak noddukatam yi ñoom Seydina bu Mahdura ñoom Seydina Abdallah ibn Amr ibn Ummi Maktum kon ñu xam ne kon noddu ndekete yooyu ñun bu ñu xamoon dëgg-dëgg li ci nekk kenn dootul toog ñu naan diw kese noddu ku nekk di puusante daw demal def ko demal def dañ koy xëccoo voilà bu ñëwee ba xam ne amuñu kii nag ah ñu tegoo tiiroo def tiire hmm? Euh, li nga xam ne mooy au sort tirage au sort kan lu turam bi génn voilà léegi mu des beneen affaire boo xam ne rek lañ ci jànge mooy eh, laa jàngalekat bi ci yenn circonstances yoo xam ne dafay xew mën na ci jàngale xam xam yonent bi alayhi salaam Seydina Muawiya waa ji danaa ñëw noddukat bi hmm, di ko woo ngir julli si mu xamal ko lu moom li muy def moom waaw ne dégg naa yonent bi alayhi salaam mu ne noddukat yi atwalu naasi a'naaqan yawmal qiyaama voilà ba loolu moo tax li leen ñenn ñi naan euh, même bu dee dool du wute bu dëgër euh, noddu est diggante nekk imam ak noddu ban moo gën waaye loolu masalal bu siiw la waaye loolu euh, li yonent may saa saam ne woon moo gën leneen lu moom tey ngir wane ngëneelam Seydina Umar ibn al-Khattab doon wax lawlal xilaafa la azdat bul woon xilaafa gi ma nekk xalifa konoon te kon damay nodd voilà kon loolu